saar bii nag bi alxamar ñëpp ci woon nañ ci nga xamante ne nii ci la suñu boroom bi joxe misaalu ñi nga xam ne ci ci nga xayet yi bi romboon doon weddi yonent yi leen yónni woon alayhim asalatu wassalaam ginnaaw ci gataa bi yeesu nag gisoon nañu misaalam waa kër Seydina Luut alayhi salaam doon taxawee góor jigéen ci kaw suuf ginnaaw googu nag tey ñu war a ñëw nag ci li nga xamante ne mooy li ci tegu mu ne wa ba'uudu billahi minash shaytaanir wa laqad jaa ala firawna an-nuzur mu ne wa laqad jaa dëgg dikkaloon na ala firawna waa kër firawna beneen misaal ginnaaw Seydina Nuux ginnaaw Seydina Huud ginnaaw Seydina Saalih ginnaaw Seydina Luut alayhimu salaatu wassalaam kaay ma jox leen misaalu beneen koo xam ne moom da doon bal bal lu ci kaw suuf di fi wetti aayaay borom di ni ma mujjee mu ni ma mujjee moom mu ne wala kat dëgg jaa di këloon na ala firawna waa kër waaja ñu doon wax firawna di le pharaon d'Égypte an nuzuru xuppaate ga di këloon na leen de muy seydina Muusa seydina Haarun alayhim assalaatu wassalaam kaddabu bi ayatina kulliha ñoom nag gis nga bañ leen dikkalee laaya yi borom bi wàcc woon yëpp jox ko Seydina Muusa alayhi salaam ngir woolu jariñ leen ñu man koo gëm dañoo weddi lépp sa loxoom ba doon génn du leer lak mbott yu bari ak deret jaat yooyu yëpp ak yooyu yëpp ñu daal di koy weddi kulli haal lépp fa axadnaahum ba ñu ko defee borom bi nee na ma jàpp leen axza azizun muqtadir ba jàpp leen jàpp bugal goo xam ne bu tar te dëgër laa leen jàpp goo xam ne bu ma natt la gu dëgër laa leen téye jàpp leen bugal leen léegi nag ba ma leen tegee loolu mooy labal leen Firawna ak gaay mu ànduloon loolu xabaaram fi yono léegi nag mu ñëw na ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam léegi ginnaaw bi ma la joxalee misaal yi yëpp ñi fi jaar doon weddi laaye yi xam ne moom la teen yonent yi alayhi salaatu wassalaam doon def léegi nag dama leen di laaj dama di laaj yéen jullit ñi xool leen rek est ce que nii ma leen ak waa Quraysh ñii waa Makka ñii est ce que ça fait photo est ce que mën leen ak gam-gamle nguur Firawna waa aat nañu toog sore woon ñooñu boo leen tegee teg waa Quraysh waa Quraysh ñu dara seen rek te ñun ñëpp borom bi bëggoon na leen suñu borom nañ ne kon akufaarukum xayrun min ulaikum est-ce que seen yéefaru màkk yii di weddi xayrun ñoom ñoo gën min ulaikum yéefar yële ma ulaakum te tudd leen ci léegi am lakum wala bokk lakum dañoo am ñoom yéen yéen yéefar yi yéen laay waxal ndax yéen da ngeen a am bokk baraaxatum fil zubur loo xam ne moo leen di may ne yéen mucc ngeen loo xam ne man naa ko bind ci téere yi ma yónni woon sama yeneen ci wala ca lawhul mahfuz bind ne yéen waa Makka moom yéen moom nit ñëpp man nañuy def ma leen di mbugal waaye yéen yéen di leen ma dara bu leen di fekk loolu dama ko da ngeen ma leen ko bindal wala daw dala leen koo wax yéen am yaquluuna wala yéen waa Makka yéen yéetéru Makka yi dañuy wax naan nag ni ñun jami'un mbooloo lañ moo xam ne muntasir ñun tout le temps ñooy gañ kenn suñu borom ne nag wax leen yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur nee leen sa yuhzamul jam'u dinañu ah dinañu mërmel al jam'u seen mbooloo yi ñoom waa Quraysh wa yuwalluuna dubur te dinañu wone seen gannaaw yi seen doq ya di daw de loolu mooy fii ci àddina bali saatu loolu mooy àddina waaye nañu xam ne saa di yawmal qiyaam maw'iduhum mooy seen nag rendez-vous ba dina mat ba nga xam ne falaa leen di tege buggal li gën a mat saatu te gis nga saa nag di yawmal qiyaam nag adha moo gën a ñàng moo gën a metti moo gën a wa amaata moo gën a wex moo gën a mer moo mar ci mbugal la leen war a dal lii nag gis nga lii xaba ba muy wàcc Quraysh sayyidatu na man lii de aaya yi ba muy wàcc anhu nee aayat yi bi mu wàccee fekk ñu ngi Makka kuppaaru Quraysh yi yéefaru Quraysh yi di ñu mbugal di mbugal ñu nekk ñu néew doole ci ñun maa ngi naan waay yow mais aayat yi moom ay yu ay yu jamaani huzam am man mbooloo la ñuy mbugal an ana ban mbooloo la ñuy mbugal mooy ban mbooloo la alquran bi wax nii nee na moom Seydina Omar keroog te la Ibn Abbas moo ko jëlee ci moom moom it nettali na ko comme ni ne ci saxiix mu ne man keroog bésu Badar yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa nekk bi ñaan di yëkkati naan boroom bi bu la neexee kenn dootu la gëm borom bi di ko ñaan defal ma lañ di digoon Seydina Abu Bakar ñëw féete ginnaaw téye ko na ko yonent bi alayhi salaatu salaam man ngaa arrêté sa ñaan gi ndax daal di ngay insister ñaan nga sa boroom lu bari sa sa boroom dina la nangul yonent bi alayhi salaatu salaam génn daal di yor euh, mbubbu ko jëm ci yéefér yi naan sa yuh jamul jam'u wa yuwalluuna dubur bal saa'atu maw'iduhum wa saa'atu adhaa sa yuh jamul jam'u gis nga mbooloom ah, kuffaaru Abu Jahl jiite ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt ñoom Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a Abul Bakhtar ibn Hisham ñi yëpp tay dinañ leen mbugal dinañ leen noot dinañ leen góom wañ walluuna dubur te tay dinañu wane dopp yi dinañu daw Seydina Omar nee na keroog laa xam ne hee ndeke aaya ba doon wax te suuratul Qamar Makka doon wax loolu jamono yi doon duma yi doon duma ndekete yoo tay jii lay wax nee na kon nag keroog moo tax ñoom ñépp la ñu buggal keroog ñoom la ñu buggal sànni leen ca teenu Badar ba ñoom yéeféer yu mag yooyu la ñoom Umayya ibn Xalaf xalaqahumullahu min naar suñu waroon nag di continuer ne innal mujrimiina fii dalaalin wa su'ur ñu gis nga way bombu ñaa jaamuñu fii dalaali ñu ngi ci cànkute ba addinay tukki ci cànkute la ñuy ne wa suur ci ndox te ndax seen xalaat seen xel yi ñu xalaat waaye wa suur ñu loo xamante ni ñoo takk takk ñoo yem mooy ne gis ni yéeféer bés boo fi gisee yéeféer yi ci biti di nax la nga am seen dund gu neex gii oto bu bees bu génn ñu am ci fu leen neex dem di dem di jël avion yi di loolu ci biti kese la waaye li ñuy dund seen xol yi safara kese la ñuy dund moo tax lu néew rek lu néew bu leen baree ñu daal di xaw di daal di jeexal seen dund ndax la mooy ne li waroon a neex ci ñoom muy xol ndax xol mooy li nga xam ne mooy dal ci nit ñoom loolu la leen borom bi xañ moo tax ci que tax la ñuy dund même bu dee ne seen dafa seen compte yi tees na seen dëkk na waaye loolu du ñu ko jariñoo de mu ne yow mayus xaboona gis nga bés bi nga xam ne rek leen di sóob di leen sànnee fi naar yi ala wujuhihim di leen conduire ca biir safara ala wujuhihim seen xar kanam yi la ñuy dëpp du ñu yi di dox de xar kanam yi la ñuy dugge biir safara comme mooy seen tànk yi zuuqu ñu naan leen mos masta saqar lakku-lakku li nga xam ne mooy safaraw saqar naa ñun de nag tey in suñu boroom naan leen lépp rek xalaq naahu dañ koo bind bi xadar ci loo xam ne mooy dama koo dogal natt ko ndax bu kuffaar Quraysh bi dañu ñëwoon comme ni mu nee ci sunan Tirmidhi bi hadith ci sanad boo xam ne bu wér la kene moom dañoo ñëw naan yonent mi alayhi salaatu salaam di daga di di daggasante moom ci wàllu dogal yonent mi alayhi salaatu salaam suñu boroom ne leen wax ko leen ne leen inna ne leen yéefér yi yawma innal mujrimiina fii dalaalin wa su'ur dañu naan inna ñun boroom bi kulla shay'in mbir mu ne xalaq naahu bi xadar ñoo ko indi ci dogal mooy képp koo xam ne da nga bañ ne borom bi dogalul dara li ci xaw sama góor-góor lu la bu ma baax man a bu baaxul keneen la wala yu mel noonu boroom bi bu ëllëgee mooy ñii xam ñoom la ñuy woo xadar yooyu di bañ dogal naan borom bi dogalul dara bu keroogee yeneen ci ma saa saam wax na cay xadiis ne noonu la leen borom bi di def. di leen dugal safara ne leen nag yëg leen ay wax mas saqar lakku saqar innaa ñun borom bi kun na kay mbir mu nekk xalaq naa fu ñoo ko bind bi xadar ci dogal mu ne wamaa amruna te suñu mbir nag illaa waahidatun lu dul lenn mooy borom bi lu bëgg bëgg kalamhil basar day mel ni xasa li mu namb lay amee wala qad ahlaknaa mu ne tamit alakoon nañ asiyaakum ñu mel ni ñoom ba kaw suuf waa Quraysh ñii même yéen a alangoon naa leen wax naa leen ñu ma alangoon ci Nuux Seydina Nuux ak waa këram ak ñoo ñëwee ak waa ko waa kër waa kër Seydina fi ay Muusaa alayhi salaam kon malamu alangoon nañ ñu jiitu woon ñu mel ni ñoom fa hal min muddakir est ce que am na ci ñoom ñii ñoo xam ne dinañu fàttaliku xalaat lii ba tax ñu génn ci seen téeméer gi ne wa kullu shay'in dana leen leer ne lépp man lii dogal kullu shay'in amul benn mbir buy dox di xew ci kaw suuf fa'aluhu boo xam ne ñoom dinañu ko def ñoom yéegéer yi waaye ak jullit ñi lu dul ci zubur bi doon naa ko ci téere yi ba pare laata ñuy xew bindoon naa dogal boobu ne dina xew waaye ñoom bi ñu ñëwee kaw suuf def ko dinaa ko bindaat sama malaaka yi bind ko te bu ñu ñëwee ñu daal la wa kullu saxirin te lépp loo xam ne lu néew la wa kabirin ak lu rëy mustafar mooy ne dellu nañ koy bind daal di koy enregistré daal di koy bind di ci ci ci ay këy mooy amul lenn lu ci li di def wa man ya'mal fa man ya'mal misqaala daratin xayran yara wa man ya'mal misqaala daratin sharran yoon nañ ko képp ku def lu toll nga xam ne ci ci ci dara wala ko gën a néew ci lu baax duñ ko gis waaye ku def saxan lii duñ ko gis kon wa kullu saghirin lépp lu néew lu tuuti ak lu rëy wa kabirin mustatar daal dinañ koy bind laata muy am tabu amee ba pare yow nit ci borom bi yónni la ay malaaka yoo xam ne ne nga ko bind ne nag loolu mooy yéeféri muy tëji xaar bi nag way ñun yàlla yi mu ne innal muttaqina dëgg dëgg ñi nga xam ne ñoo ragaloon seen borom te gëm